kon agsi woon nañ ci laaya laaya bi nga xamante ne nii mooy fan mooy mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent xoolali borom bi di def ñaar fukk ak juróom-ñeent toll ba weer bés ya nga xam ne moom la weer wa amoon weer wa nga xam ne ci la ci la ci ber woon soxnaam yi ba matee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci la laaya bi wàcc mu ñëw wax leen ko laaya bi tamit mooy ba fi nga xamante ne yaa ay ayyuhan bi qul li azwaajika ba laaya bi ci tegu moo boobu mooy ñaar fukk bi ak juróom-ñett bi ci tegu te sëy naa Jaabir ne ba foofu la moo wàccoon yonent mi alayhi salaatu wassalaam jàngal ko soxnaam yi tànn loo leen mooy bi mu wax ne fa inna allaha a'adda lil muhsinaati mu tombe nekk mooy mooy laayaab mooy numéro mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent gis nga li borom bi di def mu tomboog weer wa képp mooy ba weer wa di mat ci la laaya bi wàcc tombe mu nekk laaya ci saar bi ci suuratul ahzaab di ñaar fukk ak juróom-ñeent loolu dara du ci azar wallahu wal hakim kon nag li nga xam ne moo ñu dese woon moo doon li suñu boroom wax na yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajik ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal sa soxna yi ñu ne woon nag dañ leen di lim dañuy lim soxnaam yépp insha allahu taala ginnaaw gi nag dinañ la wax ñi nga xam ne ci ñoom bokkuñu woon ci nettali bi ndax fekkoon na ñoom nekkuñu woon ci kaw suuf mooy fekkoon nañu génn àddina way way radiyallahu taala anhunna wa ardaahun kon ñu tàmbali ki ci njëkk mooy sayyidatuna wa ummul mu'minin xadiijatu bintu xuwaylid ibn asad ibn Abdil Uzza ibn Qusay ibn Kilab moom mooy ki jëkk di sayyidatu Xadiija di doomu Xuwaylid nekkoon sët ci Qusay moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo bokkoon maam joo jële di Qusay moom nag sayyidatu Xadiija mi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu koy denc njëkkoon na mu daldi woon nekkoon koo xamante ne nii sëyoon na ñaari yoon ndax njëkkoon naa sëy ci benn waay bu naan Atiq ibn Abid ginnaaw bi mu mu daldi sëy ka nga xamante ne nii moom lañuy wax ki nga xamante ne mooy abu haala di zuraara ibnu nabbash ginnaaw moom nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la njëkk a denc te bi nga xam ne mooy ba mu koy denc yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy laata yu suñu boroom di officiel li nga xam ne mooy yónnent gi moom nekk naan moom ba ni mu génne àddina ci laat at mi nga xamante ne nii mooy fukkeelu at bi ci gàddaay yonent bi ci ci yónneen yónnent yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk mu nga Makka moom rek la amoon comme soxna ba ni mu génnee àddina léegi kon maa ngi juum sax di dugg ci lii ndax lii day gën a guddal mooy dañu dañuy tudd rek jàll mooy loolu jaru ko voilà kon sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid ki ci tegu sayyidatu Sawda bint Zamaa moom moo ci tegu keneen ki ci tegu du sayyidatu Aisha bint abi bakrin siddiq keneen ki ci tegu di sayyidatu hafsa bint umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ki ci di yaay ummu salama moom nag mu ngi tuddoon hind bint abi umayya abi umayya moo doon suhayl la tuddoon nekkoon ki nga xam ne dafa tabe woon bañ ko doon woowe zaadu rakb moo doon baayam di hind kon la tuddoon bint abi umayya di ummu salama ki nga xam ne moo ci tegu di yaay ummu habiba di la bint abi sufyan nekkoon doom ci abu sufyan sayyidu quraysh ak ki nga xamante ne muy zaynab bint jahsh ibn ri'ab al asadiya nekkoon surtout ñoom nekkoon mag mooy frère ñoom abu ahmad ak abdallah ibn jahsh ak ki nga xamante ginnaaw moom Zeynab bint Xuzayma ibn al-Haarisi radiyallahu ta'ala anha al-Hilaaliya radiyallahu anha ak Juwayriya bint al-Haaris ibn abi dirar bokkoon ci waa banul mustaliq moom gisoon tuddoon nañu ko ak ki nga xamante ne nii mooy sayyidatu safiya bint huyay ibn akhtab baayam lañ gisoon keroog moom lañ faat keroog ci waa banul qurayza moo fa ñëwoon mooy yahud boobu jógoon xaybar doon wër ànd ak ay gaayam booku moo juróon moo jur kii mooy mooy bàyyi sayyidatu euh, safiya mi keroog ñu ngi ko rey banul qurayza moom moo ñëwoon ci Ka'b ibn Asad fexewoon woon ko convaincre banaan ko wayew ubbil bu ko defee mooy mooy mooy moo ko convaincre woon banu Qurayza ba ne ko waa waa Quraysh ñëw nañu ak waa Ghatafaan ngir ñu daal di faagaagal Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam gis nañ keroog bi waa Quraysh ñibbee ak waa Ghatafaan ci Ahzab bi ñuy nettali nettali bi moom ni mu def dafa dugg ci biir tataat waa banu Qurayza bi ngir matal kóllëre gi nee na kàddu gam leen joxoon kooku nag moo jur Sayyidatu Safiyya mi muy kaccoor bu mag boo bële muy sey mu nge muy Huyay ibn Akhtab moom moo doon baayam nga gis borom bi li muy def mooy kàccoor bu mag boobu moo jur kii nga xamante ne mooy yaay ci jullit ñi alhaaruniya ndax sëple woon ci sayyidatu haar saydina haarun di freeru Seydina Muusa ibn Imran ibna imran alayhim assalatu wassalaam ginnaaw kon safiya sayyidatu safiya rayhaana bint zayd moom rayhaana bii nag am nañu ne sax moom no moom bokku ci am nañu ne bon moom ci la am ñu ne non non non non rayhaana bii nii non moom nekkul woon li nga xamante ne nii ci soxna yi la bokkoon loolu kon nga en tout cas nga dégg ko noonu am ak ki nga xam ne mooy sayyidatu maymuna bint al harith moom tamit al hilaliya radiyallahu ta'ala anha wa ardaha kon nag ñii la ñii ñooy ñi nga xamante ne ñooy soxnaam yi la kon bu ñu jëlaatee sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha sayyidatu da sayyidatu Xadiija sayyidatu Hafsa euh, Sawda sayyidatu Aisha sayyidatu Hafsa sayyidatu kan Ummu Salama ak sayyidatuna Ummu Habiba ak Zaynab bint Jahsh ak ki nga xamante ne nii mooy sayyidatu Safiya bintu Huyay ak sayyidatu Zaynab bintu Xuzayma ak ki nga xamante ne nii mooy Ummu Habiba ak ki nga xamante ne nii mooy sayyidatu maymunatu bintul xaaris alhilaaliya radiyallahu taala anhunna wa ardaahunna léegi nag kaay ma wax la nag fii nag kan la bi bi yonent ma lay saa saam di wax ñii soxna yooyu mooy sayyidatu xadiija bokku ci woon ñii suñu borom naan yaa ayyuhan nabiyyu ee yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal ñi nga xamante ne mooy sa soxna yi Euh, ñi nga xamante ne nii mooy sa soxna yi qul li azwaajika waxal sa soxna yi mooy laay bii ñu gisoon in kuntunna turidna lool sayyidatu kii nga mooy sayyidatu euh, euh, Euh, Khadija bokku ci waaye sayyidatu Zaynab bintu Xuzayma bokku ci ndax moom dafa teel génn àddina ci ñaareelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy fanweeri at ak benn fanweeri weer ak benn ci la génn àddina moom kon kooku dalay leer ne kon it kooku it bokku ci kon nag ñi ci des mooy ñooñu la wallahu ta'ala a'lam kon nag suñu borom tabaaraka wa ta'ala di continuer nag ci li nga xam ne nag comme que tànn ngeen yonent bi alayhi salaatu kaay nag ma wax leen nag man borom bi tabaaraka wa taala règle yi nga xamante ni mooy teggin yi nga xamante ne ni mooy dox ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yaa ayyuhan nas yaa nisaa di wax nag ci li nga xamante ne mooy laay bi nga xam ne mooy bu weer bi mu ne yaa nisaa nabi eh yéen soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam man yatti minkunna képp koo xam ne nag ci yéen indi na fi dafay indi bi faahishatin ci njombuteef ci bàkkaar boo xam ne bu rëy la boo xamante ne nii moom la fi indi mubayyinatin boo xam ne bu leer la mooy loo xam ne scandale la tudd mooy lañ naan scandale loolu képp ku ko fi def na la leer ne yudaaf la al azab dina ko fulandil mbugal mi ma koy teg dañ koy fulandil mbugal mi dem fay ni ñaari yoon bu doon ne keneen la moo ko def yow comme que yaay modèle nga ndax seen borom kër mooy modèle yéen modèle ngeen gis nga ku fi def lu wute loo xam ne mooy scandale liñ naa scandale ci tubaab mooy loo xam ne ku ko dégg taf sa gémmiñ loolu ku ko fi def yu yudaaf laha al'adab des na ko fulandil mbugal mi dafay ni ñaari pa ñaari wàll wa kaana daalika te gis nga loolee mooy fulandil mbugal mi ci ku def loolu ci yéen alallahi ci borom bi yasiiraaka yombu de waaye waman yaqnut képp nag koo xamante ne nii dafa toroxlu di topp li nga xam ne min na ci yéen ragal yàlla tey topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey topp ndigalu borom bi waman yaqnut min kun na képp koo xam ne nag day toroxlu day topp min kun na ci yéen lillaahi topp borom bi tabaaraka wa taala ndigalam yi tey sori tereem yi wa rasuulihi tey topp ndawam bi mu leen booleel lu mu leen wax ngeen def lu mu leen tere ngeen bàyyi lu mu leen santul bu ci kenn nekk ta moom yàdd xam ngeen ne amu ko wa taamal saaliha ba pare muy jëf loo xamante ne nii ndaw soo sële ci yéen muy jëf jëf ju baax kooku dina ko leer de nu nu ti nu tihaa dees na ko jox ajraha payam marratayni ñaari yoon voilà mooy loolu la borom bi daa def ne gis nga ku def lu dul noonu bés lay mbugal ñaari yoon lañ lay mu dañ la koy fulandil ñaar waaye ku def lu baax yow itam dañ la koy fulandil lu ëpp la ñuy fulandil keneen ku dul ñoom marratayni ñaar wa'tadna laha taw dinañ préparer waajal koo kële rizqan mooy pay goo xamante ni wërsëg goo xam ne kariman gu tedd la gu muy am mbir aljana ak lu ëpp loolu le ee eh, yéen soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam lastunna ka ahadin min an-nisaa bokku ngeen ak kenn ci jigéen ñi du ngeen kenn nag moo loolu laa doon wax ne mooy modèle lañ royukaay lañ bokku ngeen ak kenn ci jigéen ñi init na bu ngeen ragalee yàlla nag falaa taxdaana mooy la mooy ne yéen borom bi daa def ne le le fait nga nekk soxnaa yonent bi alayhi salaam melo keneen loolu moom mooy d'office voilà léegi nag yii borom bi di wax mooy borom bi da leen koo defal init taqaytunna nekkul ne bon mooy yéen bu ngeen ne bon bu dee ne da ngeen ragal ah, salaam voilà melu ngeen keneen mais à ngeen ngeen ragal yàlla non non non du loolu mooy ñoom ba ñu nekkee soxnaa yonent ma ne saa saam lañ nekk ñi raw ci xeetu jigéen ñëpp ñoo leen raw voilà loolu ci luñ doyal léegi nag mu des waaye nag nekk modèle taxul ñu naan la defal lii defal lii jaaral nii lii nga war a def di la cadre borom bi moom mooy borom ku mu nekk ak nit ki ku man di màgg ku man di doon borom day borom nit ñëpp ay jaam lañ moo leen di wax lii ngeen di def ak li nga xam ne waruñu ko mu ne kon nag ini taqayta muy na bu nekku ngeen ka ahadin comme kenn mi na nisaay ci jigéen ñi de ini na ndax yéen bu ngeen ragalee yàlla mooy yéen dangeen ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di nekk ñoo xam ne ñamu ngeen nit ñi te mooy loolu mu ngi ci ñoom falaa taxda'na bil qawli kon nag looloo tax nag falaa tax na bu leen fi nekk nag di nooyal bil qawli ci wax de mooy di wax li nga xamante ne nii mooy lan <coughs> mooy di wax wax ju nooy di wax di ko neexal ak yooyu nga xamante ne nii mooy nit ñi bu ñëwee bu ndax loolu problème ay am ndax ban problème mu ne fayat ma bu ko desee muy muy bu ko defee muy xemmeem alladi ki nga xam ne fii qalbihi kàccoor bi nga xam ne waa ji nga xam ne moom dafa feebal fii qalbihi ki nga xam ne muy xemmeem naan ha baat bu neex boobu de la ca gannaaw moom fayat ma muy xemmeem alladi ki nga xam ne fii qalbihi daa nekk ca xolom maradun ak feebar waqul na ta bu ngeen di wax dee leen wax yéen xawlan wax joo xamante ne nii maarufan wax joo xam ne waxu njëkk wax joo xamante ne nii amul nooyal ak lenn ku nekk ni la borom bi timbre de voix bi mu la jox sa baat ni mu mel waxeel noonu bu fi nekk di jéem a modifier affaire yi ngir neex gaa yeeg di wax comme ni ko gaa yi kàccor yi di defee rek ci biir télé yeeg rajo yeeg ak foofu ak bu ñëwee seen kër yi nekk ak seen mag yeeg seen rakk yi seen baat yu xuur yi ba il suffit kenn dugg rek